ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci enseignement yi ñuy jële ci ghazwatul fathi wala fathu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima ak si woon nañu ñu ngi woon ci wàllu njaay yi mu doon li jëmoon ci al al buyu ñuy ne woon ci al buyuul muharrama façon njaay yi nga xam ne sharia moo ko xaraamal sharia moo ko xaramal moo ko tere gisoon nañu ne dañu composé woon ci ay mbir yu wute li tax xaraamite gi di am imma li ajli algarar wal jahaala muy wor ak incertitude loolu dina tax njaay du baax ndax njaay mu amagu wor ak incertitude njaay mooma du baax waaye bépp njaay moo xam ne dorar di lor da am du baax comme obligé nit mu jaay am marchandise wala obligé nit mu jënd dara waaye gisoon nañ ne bokk na ci yi nga xam ne day yàqum njaay euh, mooy li jëm ci wàllu riba bi loolu waxoon nañu ko mais dañu ne woon duñu ci yàgg dañ ko tuddoon noonu rek ne woon sax duñu ci ñëwaat parce que masalaay riba dañ ko gisoon ba pare dañu ko gisoon ba pare waaw am na yeneen façon yuñ gisoon moo xam yoo xam ne ñoom njaay yooyu dañoo yàqu ndax benn ci arkaanul buyu ñoo ci arkaanul buyu yi di pilier yi tax yi nga xam ne ñoo composé am njaay ñoo sute mu am yeneen yoo xam ne li tax baaxul mooy benn chart benn condition wala ay condition yoo xam ne sharia du ci d'accord te li nga xam ne moom lañ xamam njaay ci sharia ci boppam condition yooyu bu ñu ko appliquer en fait day neenal loolu sharia du d'accord ci lu mel noonu waxoon na joxoon lañ ca exemple sof ka am na ay condition yoo xam ne nag loolu du yàqu jaay mi ci kaw loolu moom la yonent bi aleyhi salaatu di wax naan al mu'minuuna wala al muslimuuna ala shuruutihim maa lam yuxarrimu xalaalan aw yuxillu xalaala xaraama yonent bi aleyhi salaatu mu ne jullit ñi ñu ngi ci seeni kaw charte mooy bu ne ñu neexee ñuy tegalante ay conditions mais à condition ba mu des bu dee mooy loolu mën na nekk sauf bu dee ne charte yi ñuy teg condition yi ñuy teg day xaraamal lu dagan wala di daganal lu xaraam bu boobaa nag mu dox loolu moo tax léegi façon transaction commerciale yi yi xew léegi nga xam ne gars yi dañ koy def ne au nom de l'islam ñu teg ci condition yoo xam ne bu dee dañ cee teg condition yoo xam ne l'islam d'accord ci mënuñu ci basé wu naan parce que yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ne al mu'minuuna ala shurutihim non il faut nga àggale xadiis bi voilà mooy fekk ñoom ñu ngi ci seeni kaw condition yu ñu teg mais fekk nekkul condition yooyu dañuy xaramal lu dagan walla ñuy daganal lu xaraam par exemple orbun biñ gisoon orbun xam gisoon nañ ko jaraay bi weesu mooy ne E, yow waa ji ne la léegi lii ngay jënd waa ji conclure guñ njaay mi ma ne la danga fiy teg quinze mille danga may jox quinze mille waaw nga dem xool nga dem nga yóbbu boo conclure njaay mi boo ñëwee décider waaye finalement je vais le prendre dama koy jël bu doon trente mille lay jar kon quinze mille nga may dolli ndax jotoon nga ma jox quinze mille waaye nag bu dee ne yow joxoo ma li nga xam ne mooy da ñëwaat ne bon <clears throat> finalement bon duma ko jël quoi bien sûr que waa ji day xool mbiri mel ni meloon surtout bu dee loo xam ne dañ ne woon bu ko dajji dajji woo ko defoo dara mu nekk ci kii bi nga ñëw waa ji ne waaw danga koy delloo mais nag quinze mille yi nga fi joxe woon ñàkk nga ko mooy loolu noonu par exemple ku teg charte yu mel noonu du dox parce que lu xaraam na yonent bi alei moo ko tere kon nag mooy bu nee yu mel noonu li ñu xaraamal lañ teg comme condition du baax mais par exemple charte yi nga xam ne day baax mooy nit man na ne mooy mën naa jënd benn mbir ci nit comme ma jëndu benn oto Euh, waa ji ñu nekk Paris wala ñu nekk Saint-Priest wala boog euh, ñu nekk jàmm gën ma jëndooto bi na ko mais à condition nga yoral ma ko nga dawalal ma ko ba sama kër te sama kër mooy Caaroy sur waa ji mooy ne loolu bu ci waa ji d'accord condition boobu baax na condition bu baax na ndax loolu yàqul njaay mi ce n'est pas du loo xam ne day dem à l'encontre de njaay mi comme loolu lan mooy exemple am yonent bi alayhi salaatu gisoon nañu loolu yàggoon nañ ci siira bi bi nga xam ne ci la jëndoon géléemuk sayyiduna Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu nan la demee sayyidina Jaabir yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu jëndee géléemam gi kan moo ko transporté ba Medina Jaabir jënd ko ci saase après mooy charte moom moo koy yóbbu ba Medina mu dem indil di ko indil fekk fa Seydina Bilaal nee na mu ñëw ne ko yonent ma lay saar saar ne ko gëléem gi ma la jaayoon de laa la doon indil mu ngi ci biti ma yow Seydina Bilaal yonent ma lay saar saar daal di wax Seydina Bilaal mu daal di koy jox li nga xam ne moom mooy jëg li ak loolu kon loolu mooy le fait que condition yaa koy transporter yaa ma koy indil ba foofu loolu loolu mën naa ne ndax condition boobu yàqul njaay mais ay condition comme yi gisoon jaay naa la ko mais nag maa koy yor ba faw loolu man da nekk waaw kër gii dinaa la ko jaay de mais nag à condition que man maa fiy dëkk voilà maa koy yor am na beneen affaire euh, boo xam ne Euh, dafa xew léegi muy voyager lañ koy wax viage loolu dafa xaram nga ne ma luy voyager ma ne la voyager de mooy nit ki day soxla kër mais amul moyen jënd kër mu gis benn person age nit koo xam ne mag la amul këram léegi mu ne ko man de sa kër gii dama ko soxla woon dama ko bëggoon jënd waa ji ne ko léegi paa ne ko walla meer bi ni muy def mooy yow danga may dundal bu ma deewee nga jël yaa moom kër gi loolu mooy voyage loolu noonu ci sharia dafa xaram loolu mooy dane ko condition ma jaay condition bi ma teg ngir ma jaay la kër gi mooy lan mooy yaa may dundal par exemple man tous les jours walla tous les mois par exemple man il faut par exemple laay joxe ah 1000 euros pour vivre tout le mois léegi yow chaque mois danga may jox 1000 euros man paa bi wala man mère bi bu ko defee ma man di dund ci loolu mais léegi loolu loolu nga may jox par mois nag bu ma deewee yow nga moom kër gi daanaka loolu mooy sax fay loolu dafa bari dafa bari ay problème xam nga léegi tendance la surtout tubaab yi fii bari na ñoo xam ne loolu lañuy def dañuy tànn màgget goo xam ne jàpp nañ ne leen mu dee ñu ne aywa ñu dem conclure ak lool bu ko defee nee nañ xoolal iblis non iblis moo yéeme iblis kat li yàlla xaraamal <clears throat> da koy rafetalal nit ñi ba pare tudd ko ni leen loolu mooy yërmande day saa dawal yërmande la ndax mbir mi bu ko defee góor gi pas bi peut-être retraite am bi jaruñu ko dara mooy ci ku am retraite jariñu ko dara il se serre la ceinture le vingt du mois de chaque mois wala le quinze bu jeex daanaka li ci des day day kolkolaat rek waaye daanaka jaruñu ko dara waaw léegi nag <clears throat> Iblis rafetal leen benn idée muy voyager ba pare nag ne mooy li ñu wax sànk ko ba pare ne mbir mi yërmande la ndax waa ji comme que marché yi prix yi dafa cher. indil nañ ko yomb yomb ba nga xamee ne moom daal ci ay moyam xam na ne moom par exemple nit la koo xam ne il gagne trois mille euros par mois jël mille euros di ko jox paa bi mu nekk investissement boo xam ne bu paa bi deewee moom mooy mu leer ko am na fu muy dëkk léegi xoolal yërmande googu rek niñ ko jàppalee rek ay way yërmande yaakaar nga ne mos li xaram yërmande foofu lay ne buur yàlla mi nga xam ne mooy arrahmaanur rahim mi fees dell yërmande te yërmandeem yaatu yaatu ba daj ñépp ëmb lépp yaakaar nga ne moos dina xaraamal loo xam ne yërmande la iblis mi nga xam ne moo ne woon la ughwiyannahum wat naa ne sama yow buur yàlla dinaa sànk doomu aadama yi waaw kooku di la pexeel di la jox ay pexe yoo xam ne pexe yu diabolique la ci biti nii mu gëmloo ne liy yërmande la li charia nag di digle loolu mooy l'enfer allahu akbar parce que dafay mettil tamit buur yàlla nee na so moom buggul nammul ci ñun di ay jafeñ-jafeñ waaye ay yomb-yomb la daal di kii te inna ma'al usri yusra ay jafeñ-jafeñ taxul moom charia bi du pour loolu <laughs> Cheikh Ibrahima Sakho <laughs> radiyallahu anhu mu ne buur yàlla charian bi defu ko ngir embêter leen wax na dëgg mooy du pour embêter embêter wul kenn charian bi gars yi nag ñi ne ci biti ñoom ñoo jàpp ne mbir mi dafa metti mais yaakaar nga ne moos arrahman allama bayaan moos dinañu tekki loo xam ne ay mettit mettit la iblis nag moom moo ñuy teg ci yërmande naan xoolal góor gi tamit dimbali nañ ko le fait loolu loolu yërmande la ci moom nga xam ne léegi dootul sonn même bu dangoon retraite am sax grawul 1000 euros yi dina ci mën a dund te waa jële it waa ji def loolu jeune bi wala yooyu dimbali nañ ko ndax moos prix yi nga xam ne ay ay ay 200000 euros ngir amub logement wala mille euros nga xam ne du ko man yombal nañ ko lii loolu yëpp min makaa'idi shaytaan loolu ci pexe shaytaane yi la mais loolu lu dëgg ndax li lay yóbbu safara manu la nekk li nga xam ne mooy yërmande <coughs> li yàlla xaraamal nga xam ne nekk ci yàlla xaraamal moom mooy buntu direct mooy la voie directe qui vers qui va vers jahannam nan la ci la ci nit di tege nag teg la comme ci ab TGV à quatre cents kilomètres heure xaw ma ba pare naan la léegi nag baax na yow nag yaa ngi ci yërmande ta ta ta te terminus train bi di jahannama loolu man de hein mooy kon viage problème <coughs> dafa am problème benn problème nga condition boobu que ni paa bi ne man dinaa d'accord mais danga may jox lu may dunde waa ji ne kon baax na à condition nag bu ma deewee yaay moom kër gi. loolu benn affaire la beneen affaire mooy jaxaale yow dangaa xam paa bi kañ lay ñaata lay dund ñaata at moo ko dese te te te pire boo moywul yaa koy njëkk dee ah ah, ah oui incertitude da ci am ndax xamoo kañ la paa biy dee te yow kan moo la ne parce que waa ji nit ku màgget rek nit ku am quatre-vingt-dix ans mooy njëkk a dee nit ku am quinze ans même bu dee sportif la de haut niveau. kan hmm? ñaata gisoo fii sportif yu yoo xam ne centre ball bi daanu ci kaw ci ci ci du <coughs> xewoon na Lyon fii <coughs> centre bal bi de faatu ci biir terrain bi stade de Germain bi xay xawu fi woon foowe foowe foowe mu Cameroun fan la gaañoo lu dul Lyon gii nii fii nii ci stade bi ah ba muy centre ball bi sawaay kan moo la ne woon yii après day dee lo léegi léegi yow naka nga mën a tooge kon ñooñ la ñuy joxe exemple ci ci wër gu yaram muy sportif yeeg ñooñu ak toppatoo seen yaram ak am bonne santé nga xam ne ay médecin wa di suivre fu ne teewul mu faatu noonu ci biir terrain ah wa kam min saxiixin ah maata min geyri illatin wa kam min saqimin aasha xiina min ad-dahr loolu tey la woykatu arab bi wax wa kam saxiixin ñaata nit ñu ne pekelek wir hmm? maata mu faatu waajooju noonu wir dee dee min ghayri illa ci loo xam ne ci bitin yi gisuñu feebar bu mu doon trembler peut-être bu mu doon wëy ak moom mooy ne amaana sax ci suba gi dem na il a fait son de santé tout était ok waaw médecins yi nee oh toi vraiment maintiens ta ta ta vraiment euh, euh, maintenir ko parce que euh, ton alimentation ok cholestérol baax na <coughs> euh, kii baax na reins yi fonctionne bien battement cœur yi alhamdulilah lii graisse yi loolu lépp baax na yow moom parfait waaw tes dents parfaites ta tension excellente wax yépp ba dóoral ko caché kiiwal ko ne ko à bientôt continue bien mu dem këram dee loolu masulaam mais loolu ci dee yooyu lañ dëkk mu dekki kër bi arrêté arrêt cardiaque infarctus du loolu la ñoom seen juuf médecin yi di wax du lool la <laughs> infarctus xaw ma nooy koy waxeeti en tout daal mooy mooy mooy kër bu arrêté waaw loolu wala dara lenn ñëw foudroyé ko wala mu jaar nii benn oto benn camion yenu ko wala benn scooter mu jaare fa wala mu def chute mortelle waaw mooy nit moom lu ne man na ko rey vivre moom xam nga ko dund rek mooy teg nga sa première pas ci sa bàmmeel nooy gën a dund di gën a jëm vers sa bàmmeel kon ñaata yoon lañ gis ñu wér ñu faatu te gisuñu dara ci biti lii loo xam ne feebar bu leen bu tax ñu naan peut-être moo tax hmm? waaye wa kam min saqimin ñaata nit koo xam ne dafa feebar ba gaay ba mbokk yi bu dee gaay yi nga xam ne dañuy takki téereeg yooyu jàpp ne Euh, ah, ñu dem ba ba ba ba jàpp ne ah ñàkk yaakaar ba commencé tekki téere yi aasha mu dund xiina min ad-dahri dund lu bari <laughs> am na benn paab ma ci xamoon gars yi nee nañ loolu la wat <laughs> man moom xamoon naa ko mais xam nga loolu du looy laaj naan ko yow demoon <laughs> gaañu na sax mais kañ 2015 mais mais gars yi dañu ma am nay temps mais kii woon na ba gars yépp foog ne feebar boo xam ne ñépp a yaakaaroon ne mais du jóg ah mais jóg na dund presque ay ay ay vingt ans après après loolu te leer na ma ne ña ko fekkee woon moom mooy loolu moom sûr c'est sûr parce que ña ko fekke woon am na magam boo xam ne même bu dee gudd na fan kooku kooku sax a ku gënoon gudd fan mais Euh, euh, kooku gaañu na avant moom parce que après sax moom moo koor comme que foofu noonu ñoom dañu am ay ki mag mooy nekk xalifa moom moo ne woon xalifa bi te te magam jëla fi wutu woon mais euh, mooy magam jooju de toute façon fekke woon na ko ndax da doon ñoom dañ doon taxaw wante bokkuñu léegi nga xam ne léegi bon je m'en fous waaye dégg naa boy bi dafa feebar na wala grand bi feebar na wax yooyu ñoom ñoom xamuñ woon yooyu ñoom moom benn lañ doon doon ba léegi ka fa ne sax frère la mais it noonu la mooy ñoom noonu la mooy c'est sûr que kon kooku fekke woon na ko mooy kooku gaañoon avant moom te yaakaaroon nañ ne moom moom da moom dóoru mais loolu exemple yi moom bari na ci ku nekk moom boo ci amul exemple yi dégg nga ko kon wa kam sa saqimin ñaata nit ku feebar bañ foog ñàkk yaakaar ci moom que ne dina dunda ancha mu dund xiinan lu bari waaye mina dëhri waaye ci jamono ji waaye dund lu bari kon nag affaire yi tegul foofu kon voyage bi yow kan moo la ne paa bi yaa koy njëkk faatu moo lay njëkk faatu mooy jaxaale dafa am mooy di fay loo xam ne xamoo kañ lay dakk lépp mu ngi tegu rek ci malakul mawti bu ñëwee te malakul mawti waxu la kañ lay ñëw waaw xam nga mënoon nañu def benn affaire mooy am na nag lu doon baax am na lu doon baax mënoon nañ ko baaxal leneen mais boobu problème boo foogu ma ne kenn dina ko nangu paa yi dinañ ko nangu mooy ñu ne waa ji ne euh, ñoom ñu ne dañuy lay dundal ba cinq ans cinq ans yu ne ma jox la mooy cinq ans yi di ñëw à partir de année bii deux mille dix Euh, ma mars 22 mars le 22 mars voilà jeudi 22 mars jour de grève en France presque man nga ni <laughs> ñoom moom booy tibb jour grève yi doo ci génn quoi ndax tout le temps bari na bari woo xam ne dangay waaw yenn yi sax doo ko yëg mais yi moom ñépp a ko yëg ndax train yeeg école yi ñu bari ñoo grève waaw léegi ma ne lan le 22 mars 2018 léegi man li may def mooy à partir de tey ba cinq ans mooy 2018 2019 19 20 21 22 ba 23 ba mars ba 22 mars 2023 fa lay jeexe nag at mu ne ma jox la ci kii boobu 1000 euros. waaw muy mars bii deux mille dix-huit ba mars deux mille dix-neuf loolu diggante boobu ma jox la mille euros beneen dix mars deux mille dix-neuf ba deux mille vingt jox la mille euros ko def noonu ba deux mille vingt-trois bu jeexee nag mooy jeex na léegi maamoom kër gi loolu mën naa ne parce que lan mooy li ñuy joxe xam nañu ko ñaata la mooy leer na mille euros la wala mooy mille euros exemple rek laa jox mooy temps la. mais ilaa ajalin maalum ba ci loo xam ne dañu koo xam que ni fii lay yem loolu mën naa ne mais loolu gëwma benn paa di ko d'accord parce que après mooy waa ji mooy moom kër gi léegi paa bi day génn <laughs> paa bu boobaa day génn loolu problème lay doon gëwma ne gaa yi dañ ko mais noonoo koy baaxal mais kantaa dañu lay jox looy dunde boo deewee ma moom kër gi loolu du dox parce que kenn xamul kañ lay dee waaw loolu kenn xamul kañ lay dee loolu mooy mooy principal problème bi parce que le fait que danga may dundal hein danga may jox mille euros mooy danga may jox 1000 euros mais tamit il faut ñu xam ñaata la mooy mënuñu ne rek way danga may dundal te kenn xamul ñaata la tey mu nekk mille euros suba mu nekk mille non loolu du baax. il faut mu nekk loo xam ne lu leer lay doon mooy sam temps ngay joxe mu ngi mel ni rek ku doon jënd benn kër nga ñëw loolu dinañ ko gis ci bayon taqsit bayon taqsit en fait looloo taxoon euh, je serai obligé parce que loolu defuñu ko waaw gis naa ne masuñu koo def parce que bi ñuy wax ci affaire riba dama foogoon ne waxaale woon nañ affaire njaay yi nga xam ne côté riba bu baax ndeke loolu waxuñu ko riba kese lañuy wax ak nan lay demee façon riba yi ak yow mel noonu alors que moo tax on est on sera obligé comme que dañuy déglu dañuy dañuy gis façon jaay yi nga xam ne dañoo xaraam ci sharia wax nañ la sànq récapitulé lañ liñ jot a gis njaay yoo xam ne dañoo xaraam parce que xarar ak jahaala muy incertitude ak waraate moo ci ne walla mu nekk njaay yoo xam ne dafa xaram parce que affaire bi dara lor moo ci nekk wala mu nekk njaay yoo xam ne dañoo xaram ndax charte yuñ ci dugal yoo xam ne charia du ko d'accord comme waa ji naan à volonté restaurant à volonté restauration à volonté wala jaay naa la mbir mi mais doo ko sol yére bi jaay naa la ko mais à condition nga bañ koo sol lu mel noonu Euh, wala njaay moo xam ne dafa yàqu parce que benn ci yi nga xam ne ñooy pilier njaay yi dañ yàq moo moo teggee ku tegu fële loolu lépp gis nañ yooyu léegi nag dafa am beneen côté ndax bu ñu yemee ci yii yii nii ñu tudd presque quatre affaires yii nii njaay yi nga xam ne dañoo yàqu ndax lii mooy bu ñu waxul muharrama yi du jeex si mooy day am ñu des yi des mooy yi nga xam ne dañoo yàqu ndax riba te loolu début bi joxoon nañ ci exemple comme na si voilà waa joo xam ne dama ñëw jaay ko te lu yooyu moom gisoon nañ ko jamonoy xaybar maanaam dama foogoon ne foofu gisaale woon nañ façon yii comme ay taqsit ndax taqsit dafa am dafa am wuute voilà est-ce que dafa xaraam wala xaraamu mooy ne bon pour gàttal li gën a mooy ne xaraamul lu mën ne la moo tax ma wax naan comme waa yuy jënd kër hmm? euh, mu ne ma hmm? boo fayee léegi hmm? kër gi moom cinq millions laa koy jaay xaalan mais nag bu dee ne fay euh, soit yaa yaa deux possibilité man samay kër ñii laa koy jaayee. soit tu payes cash tout de suite loolu boo ko defee y a cinq millions la soit nga bëgg ma étaler la ko waaw échelonner la ko mais bu boobaa nag ça ne sera plus cinq millions mais dix millions laa koy jaay mais dama la koy dama la koy échelonner mooy dama la koy defal weer wu ne walla boog ma ne deux mois yu ne nga jox ma temps ba ba ba ba dele sàngam bu ko defee li may jox mu mat dix millions yi man voilà moo tax loolu noonu par exemple loolu mën naa nekk insha allah dinañ ci ñëw joxewaat yeneen exemple loolu naa naan comme viager bi niñ koy waxee viager loolu du baax li doon baax mooy ñu xam kañ lay yem ndax li ngay jox paa bi loolu mooy comme ci taqsir bi li nga naan lim la ne dañ may jox mais il faut délai bi ñu xam kañ la ak nan lay demee nga ne man comme li ñu waxoon sànq deux mille dix huit ba deux mille vingt trois mois bu ne maa lay jox mille euros waaw mille euros laa lay jox mooy échelonné léegi nag bu matee maa moom mbir mi waaw loolu mën naa nekk mais ay ay saabu bu paa bi gaañoo te yow xamoo kañ la paa bi gaañu umpul kumpula ci yow. amaana yaa koy jëkkandee même bu doon naa sax leer mooy moom loolu sax manulaa leer ay man moom dem naa gis sama buxaabakat bi pettaawkat bi nee na ma paa bi leen mu dee xaaral non non yooyu yëpp waxi caaxaan la yooyu yëpp waxi caaxaan la moo tax ñun on sera obligé euh, tey ñu commencé njaay yi nga xam ne dañoo xaram parce que riba parce que loolu rek kay tax ñu mën a ñu mën a ndar kepp afiyu fi sinon bu ñu yemoon ci liñ jot a gis hmm? xam nga bi passé maa ngi naan mais taqsit est-ce que mas nañ ko def dinañ ci ñëw mais taqsit ci côté njaay yi niroog riba lay niru mooy xam nga riba al fadl ak nasiya mooy riba bi nga xam ne gënalante la ëppalante ci produit yoo xam ne sharia moo ko définir loolu moom tafaadul manu cee am comme az-zahabu biz-zahab booy échanger or ak or ëppalante manu cee am il faut ñu tolloo ak tamaasulu wa taqaabudu non seulement dañuy tolloo mais danga may jox ma jox la loxoy kajoor dañuy weesaloo fokk loolu am ci mooy manumaa ñëw ne moo yi wecceeku ko xaalisa yam mënuma ñëw ci boutiquier bi di wecceeku euh, euh, mu ne ma bon dix mille francs laay wecceeku mu ne ma sept mille laa yor de man waa baax na jox ma jox ma après euh, dinaa jël si li ci des loolu dafa xaraam ndax dafa war a nekk yadan bi yadin mislam bi misl loolu riba la waaw parce que il faut mu nekk ci bërëb bi lay nekk ay ma dem te ñëw maa ngi wàcc yéeg ci kaw étage bi jël li ci des indil la loolu man da ne non boobaa day téye dem ci étage bi ba pare ba jël lépp mu jox la nga jox ko waaw loolu lay demee léegi euh, mooy dafa am nag kon ginnaaw bi ñu paree ci façon njaay yële yooyu gisoon nañu que euh, yi ñu fi tuddoon waxoon nañ la nag du ci li ñu tudd nga yem mooy lépp loo xamante ne da gis njaay yu mel noonu dangay xam ne njaay mi baaxul ndax lii njaay moo xam ne waraate da cee am walla loo xam ne naxaate la tromperie du baax ak njaay moo xam ne affaire u asaalu la gisoon nañu yi nga doon sànni waaw mulaa masa mulaa masa nga xam ne man ak ak ak ak ak li nga xam ne mooy li ma làmb boo njëkk a teg sa loxo sans pour autant nga xool vérifier lu mel boobu nga yóbbu loolu jaay yu mel noonu dangay xam ne baaxul di tourner roue bi tourner bi ci produit bu mu bu mu ginnaaw bi nga fayee produit bu mu féete moom ngay jël loolu it du baax jëlal xeer bi almuxaasa ñu bayoon xasa sànni bu mu dal moom ngay moom la jënd loolu it du baax parce que jaxaala moo ci am waaye it wan waa ji ne ko mbir mi nii la mel ki jëndkat bi ba mu foog ni lii la mu jënd ko dem trouver ne que ay la yëwen mbir mi demewul noonu loolu it njaay moom du baax waa ji bu boobaa il a le choix de retracter de la ne delloo ma sama xaalis comme bay'ul comme al musarra voilà nga xam ne waa ji day ñëw jaay xar mi takk ween yi walla mu xol ko takk ween yi hmm? baw soow mi bari waa ji jënd ko ngir loolu ba mu demee ratt ko benn yoon mu peer kooku am na droit ñëwaat ne waa ji delloo ma sama xaalis nga jël sa xar mais boobaa comme que jot naa utiliser soow mi day joxe cent mille tamr comme li xadiis Seydina Abu Hurayra bi wax yonent bi alayhi salaatu salaam mooy day joxe lan saa lu toll ni saa ci tàndarma lay jox waa ji ngir lan ndax soow mi mu jota moom la koy jox après waa ji delloo ko xaalisam parce que soow mi jota ratt ci xaram mi doo ko utiliser voilà loolu mooy mazhabu jumhur te huwa asax te loolu la xadiis bi wax xilaafan lil xanafiya rahmatullah alayhim mooy façon jaay yooyu yépp du baax am na yoo xam ne comme bi ñu mujjee wax ni nit ki day am droit de ne bon delloo ma wala boog bu koy gërëmee bu dee gërëm na ne bon finalement garaawul quoi naa ko naa jël yàpp bi ndax di ma soxla naa yàpp bi kooku mooy waa ji moom waa ji ko nax def na lu xaram mais njaay mi baax na parce que waa ji d'accord na finalement nee na bon bu finalement naa ko jël sax. mooy am na droit xam na ne am naa droit ma neexoon ma dem léegi yóbbu sama saaw tàndar ma mu delloo ma léegi laa wax mais nag grawul loolu mooy am na droit am na yoo xam nag ay droit da cay amul njaay mi ci boppam mooy yàqu comme la wax bu njëkk bi ay boo sànni moom ngay jël loolu même boo nee bon waa ngi ne bala bala ngoo kii nga dem ne bon finalement non dañ naan loolu du baax parce que jaxaale gi ci boppam yow même bu dee ne man nga ne moom peut-être mooy yow li nga teg ci peut-être nga ko teg peut-être naa ci d'accord après bon peut-être mu arrangé ma non non non non baax ndax moo ci ne jaxaala kon yow léegi euh, façon jaay yu bees yi tamit noonu la léegi nag buñ ñëwee ci côté riba bi ndax mooy côté bi ñu dese ah façon jaay yi nga xam dañoo xaram ndax riba voilà riba moom lan mooy riba loolu xamoon nañ ko loolu xam nañ ko ah loolu xamoon nañ ko demal Xaybar irji ila xalaqaati gazwati Xaybar wama xaraja jat ah, minha min durusin wa ibar incha di nga ko trouver foofu danga xam ne moo génn ci xare boobu ci ay kii di nga gis ba ñuy wax ci wàllu riba bi yaataloon nañ ko walillahil hamdu wal minna léegi nag façon njaay yi nga xam ne riba wa tax mu xaram hmm? te riba waxoon nañ la que du yi yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam tuddoon rek gisoon nañ ko ci xadiisu seydina Ubaadatu bnu Saamit ñoomin seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhum ñoom ñépp solo woon nañ xadiis mel noonu waaw ay aldahabu bildahabi walfiddatu bilfidda walshaciiru bilshaciir walburru bilburr walmilxu bilmilx wattamru bittamr yadan bi yad hmm, mithlan bi mithlin sawaan bi sawa la tafaadula baynahuma hmm? voilà mooy yooyu noonu amul amul gën a lente aldahabu bildahabi kuy weccoo or kuy jël or di ko weccoo di jël or dañoo war a tolloo amul man sama or bii dafa yàgg bu bijoutier bi dafa bees ah am na lu ma fàttaleku que ne gis nga mbir yii nii keroog dama dem ba koy wax sama xel génn ci mooy façon riba yii nii njaayu xaram yi euh, boo gisee mu am solo ak tamit réere gi ñu ko réere mooy dafa am ñoo xam ne sax nit ñi dañuy fooge ci ñoom parce que ni ñu mel la parce que diine lañ leen xame mais dañuy tàbbi ci yi ndax xamuñu ko waaw am na benn femme bu ma doon wax loolu yàgg na affaire kii or yi fekk mu naan takkaayam yi moom takkaayam yi léeg-léeg day dem bu demee Sénégal euh, kii par exemple day gis benn euh, bijoutier boo xam ne seen côté kër la nekk boo xam ne moom yu bees yi mooy da koy jox yu yàggam yi moom mu jël ci yu bees yi après euh, nu mu tudd différence bi mu jox ko ko xaalis mooy xam nga bu yàgg bi moom dañ naan valeur daanu na bu bees bi nga xam ne lii ak loolu léegi da koy da koy jox moom bu yàggam bi waa ji ne ko da nga ciy teg par exemple quinze mille mu teg ci or bopp plus quinze mille ngir mën a jël bu bees bi bijoutier bi la ma ko doon yëgal ne loolu dafa xaram xaw ma deux mille dix la xaw ma deux mille neuf mu naan ma mais pourtant kooku noonu mais loolu dina ma jaaxal parce que kooku noonu ibaadu la ma ne ko mais <laughs> loolu lan la ci. dëgg la dañ leen di mooy ñoom ñoo gën a prudent yooyu te tamit euh, mooy ne bon en général ñoo gën xam ñi ci des quoi parce que ñi ci des jànguñu c'est la réalité c'est la triste et pire réalité bi xew ñi nga fi gis ñuy wootee ñu nekk ci tarixa yi en général waxuma ñépp ah en général diine ñoru leen malheureusement c'est dur à dire mais c'est comme ça c'est ça ku waxal yàlla xam ne man nag waxuma euh, que le fait que way organiser nañ màggal gi organiser nañ gàmmu gi organiser nañ cant gi loolu taxul ñuy wax loolu diine am na bu loolu loolu loolu loolu diine ba mu amee te loolu xewul taxul diine di dox voilà am na sax léegi ñoo xam ne loolu duñ ci def dara te ñoo gën a nekk ci yoon yi nga xam ne ñoo nekk ci yooyu kon nag bu ma nee diine ñoru leen mooy xam-xamu diine ak diine ci boppam moo leen ñorul li leen ñor mooy folklore voilà mooy lu xumb way wane fi ay ay wane ne yow dangaa amul Pastef ak dangaa kii te yooyu yépp ce n'est que mais kantaa xam-xam newu fi jëfe diine ju ju wér newu fi lépp nekk rek ci ay ay ci ay ay bëgg-bëgg ay ay ay lii mébét kese loolu li loolu ñu bari noonu lañ mel loolu boo ñi ñu bari ci ñeneen tarixa yi loolu la mooy Sénégal fii boo gisee différentes tarixa yi en général xam-xam du fa ne mooy ñi ci am xam-xam bariwuñ am na nag ñoo xam ne ñu taxaw lañu mais boo xoolee mooy boo xoolee masse bi ni ñu baree xam-xam bariwu fa ñi ëpp nag ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo gën góor góorgóorlu ci xam-xam mooy ibaadu yi loolu moom nekkal tarixa bu la neex bu la wax ci naqaree mais <laughs> mu naqari la wax mais yow boo waxaleek sa sa sa bopp sa njëganaay xam ne lii may wax mooy dëgg dem ci conférence ibaadu moo moo ëpp njariñ fopp dem ci suñu yenn gàmmu yi ak suñu yenn cérémonie yi ak suñu conférence yii gaa yi nga xam ne ñoo ne ci tarixa yi di def parce que boo fa demee foofu boo moyul nettali ñu fay wax yépp demewul noonu même bu dee dañ ne sëriñ baa ko wax presque sax yi dul demee noonu yépp yi dul demee noonu yëpp presque ci ñoom lay jóge ndax taalibe yi sax ñoo gën a prudent wal iyaadu billah bu dul taalibe boo xam ne moom day nettali li sëriñ bi rekk di wax mais en général taalibe boo xam ne yàllaa ko tax a jóg mu kii kooku day prudent même bu amul xam-xam pour di nettali noonu du ko yomb te dina seet lu dëgër mu door ko wax mais sëriñ bi moom de xaw ma day ñuy jàpp ne ñi ñuy waxal boppi xar lañu yor du ñu xalaat wala bokk lu leen dal dañuy wax loo xam ne ñoom ñu koy wax xam nañ ne lii nii amul mais quand nañ ko wax nañ ko wax walla iyaazu billaah ci biir mbooloo mi comme que kenn du tëb ne ah sëriñ bi nag adada quoi waaw kenn du ko wax lool léegi moom mu jàpp nit ñi comme ay moins que rien xaw ma di wax lu ko neex yoo xam ne leer na ko ne dara amu ci moom mi koy wax xam nañ da koo créé xam nga ne kay jataay yu mel noonu dem ci wax dëgg yàlla am na nu muy demee ci nit ki yow day xaraam nga dem fa bu dee ku xam la xam ne noonu lay demee te manu leen koo tere. te manu leen a laay biir te nekkam fa du tax ñu ñu ñu bañ a wax yooyu kooku dem fa day xaram ndax bu fa demee nit ñi dañuy jàpp ne day cautionner liy xew fii ba moo tax boo ñu naqaree dindi ci luñ ne ndax booy wax naan leen daja yooyu jaruñul dara dañ naan la sax yow dangaa bëgg awku yow awku nag ñenn ñi moom buñ la mënee faagaagal ci saa sa lañ lay faagaagal ñenn ñi buñ dee manuñ la dara manuñ la dóor manuñ la xas manuñ la def dara jaral na leen dootuñ la tudd sa numéro ñu effacé ko ci seen répertoire mais ñoo xam ñoo xam parce que dëgg nga leen wax mais comme que ñun bu ñu nangu dëgg parce que on est des fanatiques hein yoo xamante ne nii euh, lool la mooy mais après <laughs> mais c'est la réalité xam nga ne kay ndaje yu mel noonu dem fa nga xam ne sax day xaraan ci ñenn ñi ñu dem fa waxatuma laa loolu kay ban njariñ la ci keneen ku dul ki mu xaraam ci moom lu dul da koy yokku réer yokku wok fanatisme yokku ko naq bakkanam ci réer alors que boo demee ci conférence ibaadu yi moom minimum diñ fa dégg lañ fay dégg lépp ay xadiis ak i ay alxuraan ak xadiis la même bu dee doo d'accord ñoom ci yenn masala aqida yi mais ma ne foofu ngay jële foofu boo fa demee lu bari man nga faa jële ci njariñ yoo xam ne ma ne fële moom tus doo ko fa jële lu dul perte temps léeg-léeg gis bu julli jotee ñu faat ko taraan ci liggéey bi lañ ne wala bo lii it ci jaamu yàlla la wala iyaadu billah alors que bu dee ibaadu yi la bu heure bi jotee ñépp julli ji waaw ñu julli mbooloo bu dee jàkk jege na fa léeg-léeg sax ñu jàkk jële ñépp yi waaye waaye xam nga ne foofu dem fa moo gën mille et une fois que dem fële kon loolu la moo tax ma ne ñoom dëgg la en général ñoom ñoo gën a xam parce que ñoom ñoo gën a yittewoo loolu xam-xam ñun moom suñu maam nee na suñuy kii nee na kese ci yoo xam ne bu doon sax wax yu dëgër la man moom ne doon na neex lool liñ naan sëñ bu mag bi de wax na wala Seydil Hadji Malick wax na radiyallahu anhu wala maam Abdou de nee na radiyallahu anhu loolu mu tegu mu nekk sax loo xam ne ñoom ñoo ko wax parce que ñoom seeni wax dafa tegu mais di wax loo xam ne ay génn góor nettali na ma ak génn góor gu baax mbokkum taalibe mu baax nettali na ma loolu lépp di majaahil ba pare li muy nettali mu leer la ne boo xalaatee tuuti xam ne lii demewul noonu parce que sëñ bu mag bi ni mu meloon radiyallahu anhu quand lii nii di ko askanale lii sax ak bokk na vraiment ci ñàkku taalibe ñàkki teggin yi gën rëy di ask di ko askanale tax wax yu mel nii wala jëf yu mel nii <laughs> mooy nag ibaadu yi ñoom ñoo gën yittewoo loolu affaire xam-xam moo tax waa ji jàppoon ne nag baax na ma ko nag mbir mi loolu euh, mooy mais da koo xamul parce que c'est sûr que du ko xamul ndax bu xamoon ne xaraam na du ko def waaw parce que ñi ma ci ñi ma ci xam ñépp ci ñoom bu ñu xamee ni mbir mën nañuy def loo xam ne xamuñu parce que du ñoom du ñoom ah. waaw dinañu góorgóorlu dinañu ut mais am na ñoo xam ne xamuñu mooy dinañu fexe di def bon di laajte mais bu ñuy def loo xam ne du noonu mooy mbir mi l'essentiel mooy yu baax yi mooy ne yeneen time alay saa saa moo wax ak dhahabu bi dhahabi waaw te te loolu la Seydina Bilaal defoon di Seydina Bilaal lan mooy wane ne yow léegi waaw kay yow hee wax nga fi xadiis bi mais mais mais mais attends waaw attends attends attends wax ji mooy ana sa dalil ma ne la Seydina Bilaal xadiis bu nekk saxiixayni Seydina Bilaal radiyallahu anhu te gisoon nañ ko ba ñuy gis wàllu ribaa ci xaswatu Xaybar njàngat li ñuy jële ci xaswatu Xaybar dafa ñëw indi tàndarma yu rafet yeneen ma lay ne ko waaw Bilaal lu waa ji nag mu ne ko man dama amoon tàndarma yoo xam ne basse la radia hmm? mu ko foo jële li mu ne ko indi tamrun radi fa bi'tu minhu sa'ayn bi sa'in ma daldi ciy jël jaay ñaari saa saa waxoon nañ ko mooy li ñuy def muddum koor muurum koor li ñuy def noonu ñeenti am daad loolu mooy saa mooy boo ubbee sa loxo tàll tëjoo ko bu baax ubbiwoo ko bu baax mu yem nga tibb li ngay tibb def ba mat ñeent loolu mooy saa mu ne ko damay jaay ñaar ci saa tàndarma yoo xam ne yu yàgg la yu basse yooyu laa joxe ñaar ñaari sang ñu jox ma benn sangu tàndar rafet gi ngir nag ma dundal jox la ci yow yonent ma lay saa nga lekk mu ne ko awwe awwe aynu riba la tafal walakin ida aradta tashtariya fa bi'i tamra bi hmm? fa bi'i tamra bi bay'in akhar thumma ashtari bi voilà yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko awwe awwe aynu riba xadis boobu moom saxiixayn ne ko lii dëgg bi laa ne ko lii mooy dëgg dëgg riba riba bi suñu boroom boroom bi subhaanahu wa ta'aala bi xaraamal mooy lii bu ko def boo bëggatee tàndarma ju mel noonu jëlal sa tàndarma ji nga ne basse qualité la ka jaay dem jaay ko ba am xaalis bi nga jël xaalis boobu dem jënd ko tàndarma ju rafet ji kon mooy or ak or lool mënoo ñëw naan sama or bi dafa yàgg léegi il faut tafaadul manu cee am mooy gën a lente la tafaadula baynahuma amul gën a lente kon euh, kon loolu leer léegi nag euh, léegi nag dafa am façon njaay yoo xam ne loolu mooy côté gën a bi mais am na yoo xam ne ci côté nasiya bi mooy ci côté délai bi comme waa ji nga xam ne dama koo jaayub rajo ne ko on est le 22 le 30 mars nga may fay on est d'accord mille la mu ne ma waaw mooy xam nga nasiya la léegi ma ñëw ba foofu le 30 ma ne ko awma mu ne ma ma ne ko léegi man de malheureusement awma lu ma la faye mu ne ko simple na wala ma ne ko mais je est-ce que mën naa la proposer la ndax awma lu ma faye zidni fil ajali ko fil ajri yokkal ma délai bi mooy yokkal ma ba quinze jours de plus ba ay euh, avril côté 15 avril 16 avril bu ko defee man wala le 16 avril man bu ma lay fay léegi ma la fay 15000 mais dama lay fay 17000 côté boobu mooy gis nga foofu du gën du ñaari du xam nga fële or ak or la woon kii dafa ñëw di échanger oram bu yàgg bi ak or bu bees bi joxe or bu yàgg bi teg ci différence nee na quinze mille wala lu mel noonu wala cinq mille même bu doon un franc la laa wax même bu doon un centime la day xaram diggante boobu nga ne mooy kii bi day xaram waaw mooy gis nga ñooy or ak or lañ doon ñii nag du loolu kii dafa jëndub rajo war a fay quinze mille mais ba mu ñëwee ba muy fay manul léegi nag mu ne ko yokkal ma ci délai bi bu ko defee may yokkal la ci kii bi gis nga loolu na si yàlla mooy kon façon njaay yi yàqu nag mooy ci lii lay dugge voilà mu léegi nag façon njaay yooyu yi sharia nga xam ne da koo tudd ne yii nii dafa xaram yii nii dafa xaram mooy bi bu mel ni bay wala ayina bay'ul ayna waaw bay'ul ayna bay'ul aynati mooy loolu nga ne ma ma ma ma ma ma maana hada say li ngay wax mooy lan ma maana hada loolu mooy lan mana bay'ul ayna en fait nii lay tëdde te nag dinañ la wax dalil bi mooy dañ lay wax mooy lan d'abord ñu wax la lan moo tax parce que fii waxoon nañ la ci introduction bi keneen yëf yi lenn la ki nga xam ne ki nga xam ne parce que buur yàlla moo wax daganal moo ñu tàggatal li nekk ci suuf seeg asamaan yi lépp bàyyeekoo ci moom muy xéewal yum ñu defal mooy al aslu fil ashyaa'i al ibaaha lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan ku fi ñëw ne la mbir dafa xaram moom moo la war a jox dalil buy wan ne lii nii dafa xaram kon nag bés boo fi waxee ne al-ayna dafa xaram <laughs> dinga fi indi non yow di nga wuñu wax lu tax dafa xaram saa yi sinon boo ko indiwul ma ne soit labaa quoi labaa nga bàyyi ñu ñun ñu def li ñuy def. waaw parce que indi woo fii loo xamante ne lu convaincant la mu ne la waa baax na bayoon la ay na nañ wax léegi mooy lan d'abord mooy jaaykat bi euh, day ñëw moom lañ naan lebal nañ jël suñu rajo bi ñu jëloon sànk mu ne Euh, man nañ jël man maay jaay dama yor sama benn rajo waaw Tamashi wala benn Sony wala benn euh, nu mu tuddati gaaya rek marque rajo yi waaw mais rajo mu ngi siiw ba léegi wala ñu ne ordinateur mais rajo daal xam ngeen ko ma ne léegi man sama rajo bii saa yi nga xam ne double baffle la yor mane waa ji euh, doo ñëw ma jaay sama rajo bi ah suñu cheikh yaa cheikhana doo ñëw ma jaay kii bi mu ne ma waaw man de d'accord naa mais loo koy jaay na ko xam nga ne bii nii il fait beaucoup ah. fait beaucoup de choses elle fait sama rajo bi parce que rajo bi double cassette am na ci bu dee ñuy double cassette am na ay ay ay ay kii CD en CD day jël sax clé USB ah ah en plus am na benn écran ci wet gi boo xam ne bon booy mën a kii la am am na sax tactile am na télécommande am na yooyu yépp am na ko suñu cheikh ne ma waaw léegi léegi noo koy jaaye ma ne ko man nag trente mille laa koy jaaye français CFA mu ne ma baax na mais nag man nag manuma ko awma lu ma la fay léegi xanaa nag ma koy jox hein ba le seize wala le quinze avril deux mille dix-huit ma fay la le quinze avril deux mille dix-huit ma ne ko waaw baax na léegi jëla mu jël yóbbu tey le 22 jeudi ma toog ma toog avant le 15 avril bi mu wax ma ñëwaat sonné woo woo sëñ Cheikh ah waa sëñ bi na nga def waay naka yitte yi ziar nañu la waaye yaa ngi fàttale ko rajo bi ma la lebaloon waaw mais est-ce que euh, mu ngi dox mu ngi kii ba léegi gis nga yi ma la ci waxoon ah waaw si si si mu ne ko mais est-ce ma ko jaayat ah danga ko bëgg a jëndaat ko waaw est-ce que man nga ma ko jaayat waaw ah, waaw waaw bis bu kii nga na ko mais nag ñaata laa ko waxoon laa koy jaay trente mille laa ko jaayoon mais nag vingt cinq mille laa koy jënde ah waaye ne baax na mu mu ñëw moom mu ñëw mu ñëw ma ne ko waaw mais nañ daje ci suuf wala nga ñëw yéegal yéegal maa ngi fi si si si son son son ñëwul nga sone <laughs> saa yi sëñ Cheikh ñëw indi affaire yi so mu yéeg kii ma jël vingt cinq mille dëbb ko jox ko jox ko vingt cinq mille façon jaay mii dafa xaram nga ne ma ah mais ñaari njaay la ne kiy jaay mooy lële façon na le vingt deux mars imaginons que avril le 4 avril la laa ko woowaat jënd ko ci moom mooy njaay mee jeex na njaay mee jeex na mi njaay côté ma dañ naan la loolu yëpp ay pexe la voilà non non non loolu du mën a nekk moog waaju jaay oto ñoo yem ma sama Pajero ab Pajero Pajero wala Citroën wala Ferrari ma ñëw jaay ko benn waay jaay ko cinq million mooy dama ko lebal avant délai bi may fay ma ñëw ne dama koy jëndaatal ci moom mais lu gën a néew li ma ko jaayoo loolu mooy ayna bay'ul ayna façon njaay moom lañ la ne moo xaram ndax lan loolu am pexe la rek loolu am pexe la mooy ne gis nga boo teggee oto bi wala rajo bi teggil rajo bi léegi ñu yem ci suñu exemple bi euh, Serigne Cheikh ak man euh, Serigne Cheikh li ma def ak moom lenn kese la mooy en fait bi ma ko joxee mil moom léegi lan la ma yoreel yoreel na ma trente mille mooy ne gis nga oto rajo bi rajo bi man damaa teg pexe moo xam ne rajo bi benn kamu dafa nekk ngir camoufler li may def nga ne ma comment ma ne la parce que gis nga rajo bi teggi ko nga teg ko fële nga seet yuy des boo génnee rajo bi mooy man à vrai dire li ma def mooy dama jox seen cher vingt cinq mille ngir mu jox ma trente mille est-ce que seetlu nga mbir mi mooy schématiser ko ci sam xel walla sa kanam yow biy déglu nga teg mooy tegal rajo bi sa loxo ndeyjoor sa loxo càmmoñ teg fi trent mille yi ma ne moom laa ko jaayee. ba pare sa kanam fële teg fi li ñëw gi ma ñëw ne ko léegi vingt cinq mille laa koy jaare jëlal vingt cinq mille nga teg ko sa kanam léegi dindil ra boo dindee rajo bi lan nan la demee réellement bu ma déggee rajo bi mooy ne man fexe naa ci samay pexe ba sëñ Cheikh war maa jox trente mille te man vingt cinq mille rek laa ko jox vingt cinq mille laa ko jox ngir mu bu may fay. mu fay ma trente mille est-ce que seetlu nga affaire loolu mooy dil bi li naan dil bu set wecc la mais setul wecc ndax sharia dé génne na ko ku fi dil mu génne dil yi voilà moo tax façon njaay yi man des fois des fois des des fois il faut être vraiment extrêmement prudent man moo tax yenn yi rien que di ma ko laaj sax man saa ma damay sonal mais parce que surtout njaay yu bees yii wala yenn yi du du chose facile c'est pas une réponse teew mi teew tout le temps léegi léeg mu nekk teew mi teew mooy nga ko tuuti léegi mais am na yoo xam ne dafa laaj investigation laaj ba yu bari mbir yi nan la demee am na xam nga yii nii lii nii par exemple bii nii leer ma parce que man li ma def mooy damaa ñëw. jaay waa ji nee naa ko jaay naa ko dama lebal naa ko trente mille ba le quinze avril le 4 avril man ma ñëw ne ko jaayaat ma produit bi ma la jaayoon mais vingt cinq mille mu ne d'accord naa ma jox ko vingt cinq mille léegi kon mooy man jox naa ko vingt cinq mille bu ma teggee rajo bi léegi moom moo ma yoreel trente mille mooy léegi mooy moom cinq mille de plus la ma war a jox te ba léegi mooy ne moom xam na moom moom deful dara moom li mu def man maa jël. xam nga loolu lu muy tekki mooy lebal naa ko vingt cinq mille bu may fay na ma fay trente mille loolu kese la loolu mooy dil bi boobu dil laa teg loolu nag mooy bay'ul na ndax lan mooy gis nga boo ko teggee lan ngay am mooy xaalis ak xaalis la mooy xaalis ak xaalis la gis nga li ñuy wax ci banque bi man moom laa def mooy damaa leble comme si damaa jox sëñ Cheikh lebal ko vingt cinq mille muy xaalis léegi mu bu may fay au lieu mu fay mu vingt cinq mille ma ne ko nag trente mille ngay fay mais nag ni ma ko defee damaa teg benn xiila benn pexe moo xam ne ci rajo bi laa ko jaarale. quelle est différence ak fawaid di intérêt yi nga xam ne moom la banque bi laaj bu la liba bu la lebalee ba pare jaare ko ci li ma doon wax sànq naan yërmande dañuy yërëm mooy ta mooy mutuelle yi euh, nu mu tudd euh, mutuelle yeeg yooyu bari Sénégal ñu naan dañuy lebal maire yi ngir génn leen ci pauvreté hada kadib dañ leen di lebal voilà mais nag di leen incité il faut nag ngeen di fay mais ñun moom bokk ñoo banque yi parce que manque yi dañoo cher seen intérêt yi ñun moom du tuuti ngay fay nga nga mooy boo fayee intérêt bi lu tuuti la même lool dafa xaraam ba pare ñu tudd ko yërmande mooy génne maire yeeg euh, jigéen ñeeg village yeeg yooyu ci yi ñuy wax ñuy cible benn ka xam nga yëfi caaxaan yooyu la sharia xamul sharia buy wax buur yàlla day wax ak jaam yi boroom nit ñi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ci ñoom seen xel yi dafa dese ñoom ñooy catégoriser ay journée mondiale de la femme journée kii way retrouver les droits donnés aux femmes leur kii loolu sharia xamul loolu yàlla buy joxe kii moom ci ay jaamam la ñépp a ci yem voilà discrimination discriminations faites aux femmes les violences faites aux yooyu yëpp waxi caaxaan la ci charia parce que charia xoolul loolu moom ay jaam lay xool mooy gars yi nag dañuy cibler yooyu ndax nee na ñoo femmes yi gën a fiable góor ñi te ñooy yor ñoom ñoo dàq mën a rembourser te dinañu joxe intérêt bi te mais intérêt bi dafa tuuti quoi dinañ leen ci kii bu ko defee ñu mën a jënd ay bëy jënd ay xar. xar mu góor ak mu jigéen bu ko defee ñu mën a am benn troupeau boo xam ne dinañ ci mën a def kii commencé di ko léegi nag weer wu nekk ñuy joxe temps di joxe temps et ñu échelonel leen ko mais du ñu fay leen joxoon mais dina ci ëpp dinañ ci teg mais nag intérêt bi bariwul loolu dafa xaram fawaid yi muy intérêt yi kasiiruhu wa qaliluhu sawa ñoom ñépp xaram banque biy def di pour cent d'intérêt ngay fay ak mutuelle biy def zéro virgule zéro zéro zéro un ngay fay intérêt ñoo yem képp mooy lépp xaram ci sharia léegi nag kon mooy loolu mooy al-ayna parce que man li ma def mooy dama joxe xaalis laa jox waa ji sëñ Cheikh vingt cinq mille nanguwaat vingt cinq mille ayn laa joxe muy ayn mooy loo xam dafa am mooy jëmm muy xaalis dañ koy woowe noonu mooy yi am valeur fiduciaire mook leneen la yema ah, ci yi nga xam ne riba da ciy dox al asnaafu ribawiya gisoon nañ ko mooy tàndarma ak tàndarma li nga xam ne tàndarma ak tàndarma wax naa ko al ak burru burru mooy pepp yi céréales yooyu pepp ak pepp yi nga xam ne comme genre yooyu noonu ay dugub yooyu noonu da ciy bokk ak az-zahabu biz-zahabi or ak or fidda bil fidda ak xaalis ak argent ak xaalis yooyu noonu boo ëppalante manu cee ne man nag li ma def fii mooy damaa lebal seen cheikh jox ko vingt cinq mille ne ko boo may fay trente mille nga may fay mais waxuma ko direct noonu damaa utum pexe tegum rajo boo xam ne moom laa ko ne moom laa lay jaaye trente mille ne ko ba laa la koy lebale ba ba ba jamonoy sàngam avant jamonoy sàngam bu di ñëw ma ñëw ci moom ne ko jaay ma ko ne vingt cinq mille wala vingt mille wala vingt trois mille wala quinze mille nga ma koy jaaye bu ko defee man xaalis laa ko jox di xaar lebal ko xaalis di xaar mu jox ma ëpp li ma ko joxoon dil ba leer feeñ loolu dafa xaram nga ne léegi très bien jazakallahu xayran léegi nag wax ji rafet na euh, mbir mi cim xel rek xel mi feeñal na mbir mi mais nag comme que ñun waxewu xel fii mu ne indil sa dalil dana la mooy xadiis la boo xam ne yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko wax mu ne mu ngi ci sunanu imaamu abu daawud muy xadiisu seydna abdallah ibn umar radiyallahu anhuma mu ne ida tabayantum bil ayna hmm, wa axadtum adnaabal baqari wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihaad sallallahu alaykum dhillan laa yanzi'uhu hatta tarji'u ila diinikum allahu akbar laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah yonent bi alayhi salaatu ne ida tabayantum bil ayna ne bés bu ngeen commencé di def transaction commercial yoo xam ne moo ci ayna mooy lii ñu wax mooy loo xam ne ak lu amwaali naasi bil baatil ay pexe la yu ngeen ak ah, gaa yi toog naan mbir yi nit sonnul ku am xel du sonn mais am xel danga koy sam xel danga koy dugal ci lu dagan mais di di ko utiliser ngir di nax nit ñi hada min aqbahil yi gën a xaraam yi gën a bon yi gën a xaraam bokk na xel mi la buur yàlla def jox amoo dara loo ciy def lu dul nga koy utiliser ngir di am di gagner sa vie nee ci loo xam ne nag buur yàlla d'accord ci mu ne ida tabayatum bil ayna bés bu ngeen tàmbalee di def transaction yoo xam ne ci riba la tegu ndax lii riba la gis nga vingt-cinq mill laa joxe di xaar waa jox ma trente mooy bés bu ngeen commencé di dugg ci yi nga xam ne mooy transaction yi nga xam ne charia da koo xaraamal comme maa ngi ne lii lii lii hmm? façon suul bukki sulli bukki yi wa aznabal baqar ngeen topp rekk jàpp ci ci geenu kii yi nu mu tudd nag yi wa raditum bizar'i ngeen doyloo mbay waaw ci gis nga xadiis bii day war ne kon yii nii yépp gis nga yii boo ci newee mooy yow moom yéenay vous serez sous-développé à vie wala moins développés les M lan la PMA yi les pays les moins PMD wala pays avancé wala pays moins développé xaw ma lan seen pays beedu dara produit national PNB yi national brut ak intérieur brut zéro presque zéro déficitaire ci mboolem seen mooy waratiitum ngeen gërëm bi zarañ waaw naan ah, naa nañ fexe mbay mi rek nañ ci nekk rek wa taraktumul jihaada yeen bàyyi jihaad waaw mooy yéen yëfi àddina kese xam nga lii yépp affaire àddina kepp la mooy bés bu ngeen ñëwee bàyyi mbiri yàlla li mu xaraamal ngeen ni ci dee leen jaay wa axalallaahu al-bay'a wa ñu ne ko ñun nag moom axlal na ar-riba na al comme si suñu lisaanul xaal loolu lay wax buur yàlla ne ñu da man maa daganalum njaay xaramal riba ñun ni ñuy jëfal ni ñuy jëflante mel ni dañu ne buur yàlla mais ñun nag lu contraire lañ def ñun ñoo daganal riba xaraamalum njaay suñuy jëf yu bari noonu lay mel loolu lay tekki mu ne bu ngeen defee lool li leen yàlla ne bu leen ko def ngeen koy def ba pare topp ci nag yeeg mbay mi kese kese mooy mbiru yàlla seen yoon newu ci wa taraktumul jihaad ngeen bàyyi jihaad mu tabu la laa ilaha illa allah na gars yi la ñuy bañ ko leen ko wax alors que loolu façon la façon wu wax la boo xam ne li tubaab bi naan qui veut tuer son chien n'a qu'à l'accuser de rage ku bëgg a rey fasam aw ab ab ab ab xajam wala mu baniir ko lu danaan rek dafa kii kii dafa am rage kii wu xaj bi daa feebar buy wàlle waaw mu daal di koy dóor benn balle silencieuse wala mu mu mu kii ko liquider ko parce day bañ mu mu mu mu mu njaboot ji alors que du dëgg mooy loolu la bu dee ku la ne baar bii rek nga nga xuuf ne yé ay ay waaru ko yé xaaral ma wattu ya ah, dóor ci nen dóori kos sama yé saa yi abbaay yi sax naa ko bàyyee tee sol coob saa yi amat mat lan amat yow dangaa dof walla mooy dafa am ay kii tamu yooyu yëpp ay façon wax la yoo xam ne Iblis moom yeneen trois cent soixante lu ne lañ leen wax ak saxaaba yi radiyallahu anhum mais taxul ñu ba bu dee yow moom looloo tax nga ba moom yow si diine woyof na de mu ne wa taraktumul jihaad ngeen bàyyi jihaad ah, loolu la xoolal pays musulman yi même ñi nga xam ne xoolal ñi nga xam ne sax économiquement seen pays ñàkkuñu gaa yi ñàkkuñu nii mais teewul dañoo torox torox gi mooy lan mais. xoolal pays jullit ñi waxuma pays yi nga xam ne comme ay Sénégal yi nga xam ne presque pas pauvreté gi moom dafa dafa dafa yaatu xoolal comme pays ay golfe yeeg yooyu temps ñoom moom nekkul sax ci mbay mi da lépp dañ koy importer presque Qatar daal temps yi ak problème yi moom moo commencé naan léegi day commencé pour di produire lu muy dunde comme ça du dépendre ci gaay yi li ci yéeme mooy ñoom ñoo ñooy xeexante seen biir jullit ñi day saan waaw léegi mooy xoolal pays yooyu nga xam ne ñoom seen kaatane na mais est-ce que daa tax ñu ki yonent mi aleyhi salaatu salaam dana yéen jullit ñi loolu nag amul naan araab yi la ñun ñun moom am on a rien à dire on est tous du affaire u der ñun ñépp a yem mooy jullit ñi nii la mu ne buur yàlla ne yonent ma lay sarsaan ne kon bu ngeen jaayee ci ayna di def kon transaction ayna jàpp ci geenu nag yi gërëm li nga xam ne rek doyloo li nga xam ne mooy mbay mi waaw wa taraktumul jihaada ngeen bàyyi li nga xam ne mooy jihaad fi sabilillah mu ne sallata allahu aleykum dhillan laa yanzi'uhu xatta tarji'u ila diinikum buur yàlla dina sëmbërtal seen kaw xëpp leen ak li nga xam ne mooy villan ak toroxtaange vraiment ak toroxtaange ay may nekk ñoo xam ne du ngeen tekki dara ci àddina bi se après ñi nga xam ne mooy ñeneen ñi vraiment ngeen nekk mais ay ay ay valil quoi ñoo xam ne adilla torox loo xam ne nag gis nga loolu bu ko leen ko yàlla tegee yokku leen ko gis nga laa yanzi'uhu buur yàlla du ko yëkkati mukk mbalaanam gàcce geeg torox gi mu leen di muur buur yàlla rekk ko ko mën a yëkkati te nee nag du ko yëkkati hatta tarji'u fekk dellu ngeen yéen jullit ñi ilaa diinikum ci seen diine allahu akbar lii bu ñu dalul lan moo ñu dal yaa Allah xam nga mooy ñi nga xam ne sax ñoo tane ci économiquement ci réewu jullit ñi mais seen voix compte xoolal ni leen yéeféer yi di dox di di di di di di di di baajee ñoo yor seenu seenu seenuk laxaab di leen diriger fu leen neex même pays yi tane réew yi tane ci jullit ñi nga xam ne du pays yoo xam ne dañ naan dañu ñàkk d'ailleurs sax léeg-léeg dañ naan côté produit intérieur brut ñoom par habitant ñoo gën a riche sax pays yéeféer yu bari comme pays tubaab yu bari mais est-ce que tax nañu peser dara teewul ñan ñoo leen yoreel lan mooy gën a ci gàcce ak toroxtaange yow sa sécurité say noon ñi nga xam ne bokk ngeen diine te xam nga ne moos bokku ngeen intérêt ci yoon ñoom ñoo nee ñoo lay assurer sa sa sa sécurité lan moo gën a rëy torox tànge ngeen di jël al milliard di leen ko jox ñoom ci loo xam ne kat amu ngeen ci choix même bu dee am na yenn yenn côté ci ci ci économie bi yoo xam ne doxul ci seenum réew manu ngeen koo fatt ndax lan manu ngeen koo fàtte au lieu ngeen jël milliards yi ngeen di jox ñële ngir ñu assurer leen seen ngeen def ko lenn li foofu du ngeen ko man parce que yi ñoo leen yoreel seen sécurité lool lan moo ko ëpp toroxtaange gàcce ah bu dee ñun moom ñi ñi foog ne naan ñi dañ naan la ñun bu dee yow ab sénégalais da lan moo gën a ab jullitub sénégalais lan moo gën a toroxtaange loo xam ne du lenn loo mënal sa bopp lenn lu tubaab bi d'accordul du am sa réew sam réew d'ailleurs loi yi dox dëkkam lay fexe ñu imposer ko ci dëkk te par force homosexualité tax gaay bi ko kii muy ñëw manu ngeen ci dara di leen ko tegal ci tele yi film yu bon yi manu ngeen ci dara mu am ay complicité yoo xam ne jàpp nañ ne loolu mooy seeni mbir te jiite réew yi wala nekk ci classe dirigeante waaw mu ne bu loolu nag parce que dañoo teg li yàlla kiy teg ko fële jihaad ñu sànni ko fële ko wax ñu naan jihaad jeex na te kuñ ci laal sab sëriñ nga ne jihaad ji tekki euh, dekki na waaw bëgg rey ña ko def bëgg koo faagaagal bëgg dem këram toj ko parce que sa sëriñ la laal mais lislaam sa yoon newu ci li gën a rëy waxoon naa la lu sénégalais wax mooy waa ji dafa rep waaw buñ doon wax yonent bi aleyhi salaatu salaam wax yi gën a ñàkk a teg gën a ñaaw li gën a rëy lu wolof di wax mooy kook dafa rep buñ ñëwee nag ba mbir mi bon ñu gis àddina bi yëpp di manifester ñu xam ne day ñaaw buñ yemee rek ci day bon kook dafa rep ñu fexe pour rek wane ne kii nañ ñu organiser benn manifestation loolu kan ngeen di nax kan ngeen di nax seen bopp suñu bopp lañuy nax kan lan moo ëpp torox tànge loolu sa réew mi nga nekk gëm yàlla ne bëgg a doxal li buur yàlla wax manoo ko parce que ñoo bàyyi li buur yàlla wax ne def leen ko ñu teg ko fële buur yàlla ne yonent ma lay saa saam ne buur yàlla sallallahu alaykum dhillan laa yanzi'uhu hatta tarji'u ila diinikum nan lay teggee ko fekk delluwuñ suñu diine waaw ñu ñuy nappaaje nii naajo yu nooy naajo sax nooy na ba pare waaw nga xam ne moo tax

ñoom ñoo ko yor di fa def lu leen neex yéen ngeen ni ay milliards ngeen ci àddina bi dara ñu leen tus dara loolu lan te toroxtaange moo gën rëy lool te dara nag teguñu ko dul ne dañoo bañu bañu jàppee ne mooy la yeneen Seydina Omar wallahi ca foofu la ko doon wax Jérusalem googu ko doon wax al Quds lam waxoon Seydina euh, Amir ibn al-Jarrah Abu Ubayda waaw kunna adilla fa a'azzana Allahu bil islaam doonuñu woon dara doonuñu woon tous rien buur yàlla yëkkatiñu waaw def ñu li ñu doon bay ubbi réew yi ba ubbi Jérusalem ma ñëw man xalifatul muslimin Seydina Umar ibn al di di jël ci caabi dëkk bi symboliquement waaw loolu lépp kan moo yëkkati buur yàlla fu mu ko jaaral bil islaam ci diine ji mata tarak na bés bu ñu bàyyee lislaam gi adallana allah buur yàlla dinañu toroxal allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxatina dëgg alfaaruq sayyiduna omar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxatu na dëgg al-haqqu ma Umar dëgg mu ngi ànd ak Umar Seydina Umar radiyallahu anhu Allahu akbar bés bu ñu fi bàyyee l'islam topp leneen mais dañuy tox dañuy tox te loolu la xadiis bi wax de <laughs> bés bu ngeen yee yii ku nekk naan moo tax ku koo gis réew yëpp waaye il faut essayer de de waaye de sortir de la pauvreté de faire développer no pays comme les autres voilà parce que la religion c'est de c'est ça freine de mille fers ay yu mel noonu looloo tax duñu avancé comme l'avaient fait les Européens gis nga fii dañ jógee ci Vatican bi bàyyi yooyu bàyyi yooyu renaissance après yooyu bàyyi kii lumière yi ñëw ci lañ commencer développer kon ñun il faut ñu faire comme ça ah, dooy booy booy comparer doo comparer lu lu ànd diiney nasaraan ji gaa lan moo ciy dëgg diiney nasaraan ci nga xam ne pape yee taxaw ay kii di xalaat seeni xalaat di teg gaa yi li ñuy kii di leen noggatu lu ne rey rédemption fii joxe leen lii bu ko defee ngeen dem àjjana nuroowul ak li ñenn ñuy wax ci ci ci ci naan ay sëriñ ci loo xam ne moom miy wax sax wóoru ko fan la jëm ragalul yàlla ñeme ko sax la def di ko mooy fu mu dëkk te naan gaa yi joxe leen lii sama sama lii bi ku ci def sa alal mooy texe nga dugg nga yi ak sa njaboot niroowul ak lool mais heureusement que l'islam gaa yépp meluñu noonu lu mu kii am na fi boroom xam-xam yoo xam ne ñu ngi fi di leeralaat mbir yi ni mu demee ku fi wax lu dul noonu ñu mën koo génne ne lii bokk ci du dëgg ak koo man di doon ak koo man di doon nu sa babus yi gudd nu sa kaala tollu ca asamaan yàlla wax boo fi waxee lu dul noonu buur yàlla tàggat nay boroom xam-xam yoo xam ne ñoo naan lii du dëgg moo tax toog <laughs> eh, toog di wax ci diine c'est pas simple boo fi waxee lu amul gaa yi dañuy taxaw jël daan jël teg fële gis nga ni te lool lool yonent bi alayhi salaatu salaam buur yàlla moo garanti loolu ca xeet bi gis nga muhaddisuuna yi rahmatullah alayhim ni ñu ni ñu ni ñu ni xadiis yi segg diine ji ba xadiis yi caaxaankat yi temps wadda yi créé yi fomenté katu xadiis yi ñu dugal yépp génn nañ ko teg ko fële sànni ko ca àll ba ñépp xam ne lii ni bokk ci masala yi xew ci àddina bi yu bees yeeg ak nii yit noonu la ku fi wax lu dul noonu buur yàlla tàggan na ñoo xam ne ñoo naan hé am nañu fullaay ne lii demewul nii moo tax ñi nga xam ne yonent mi alei saatu salaam waxoon na alxuraan doon wax wala ñooñu laa taxuduhum fi llaahi lawmatu laa im waaw ñoom ci yàlla aji ngàññaate aji ngàññaate comme doom du leen jàpp faalewuñu ko nga ñëw di comparer diine yooyu ak diine caaxaan jële nga xam ne lépp dañ koo créer naan Seydina Isa wal iyaadu billaah doomu yàlla la Seydina Omar lan moo may jullit ñi ci laps de temps ñu ñu jaziratul arab yépp l'islam dugg fa ba dem ba l'Andalousie Europe ba sur France loolu doon toppandoo chrétiens yi fa ne woon euh, moo taxoon ñu am ko doon toppatoo al gharbu al mufsid aw sharqul mulhid looloo taxoon wala di toppandoo orient ay japonais yeeg yooyu ne woon foofu euh, moo taxoon ak indo yi toppoon ñoom liñ doon def looloo taxoon ñu man loolu mais dañu newoon ci diine di def te yàlla tax moo tax bu Seydina Omar wax lool bés bu ñu bàyyee l'islam gii buur yàlla dañuy toroxal mais moo ñu dal ñun ñépp amul dara lu ñu wax léegi nag ñun nag nit ku muus mooy erreuru ñenn ñi dañ cee war a yeewu dalaa war a jàngal xoolal xoolal rek exemple bu ndaw laa lay jox ñu jeexale ci tëj après biir yow ñu àggale yeneen façon xaraam yi mooy comme que ñu ngi Jérusalem xoolal président yi nga xam ne ñoo ne ñoo nekk Palestine nga xam ne lu lu gaa di kii lu communauté internationale bi di laaj ñu topp leen ci luñ leen wax ñu def concession bu ñu leen naan ñu def ne leen après bu ko defee di ngeen am solution de états di ngeen am état ñu topp ci ah te Jérusalem dina nekk seen kii ñu topp ci mais nan la mujje nan la mujje ah nan la mujje xoolal ni mujje waaja Trump ñëw na léegi Jérusalem reconnaître na ko kii gaa yi daanoo ko merka kii dagg seeni kii info ne léegi dagg nañ seeni lien wak américain yeeg yooyu mu menacé leen it aide yam leen doon jox ma ko loolu leen doon téye aide yi ñu leen doon jox nga xam ne daanaka dañ naan laan moo leen yor kon nag dangeen di def li ñu bëgg bañ demee ba xam ne loo xam ne nit ñi xamoon nañ ko bu yàgg kene lii du mujj fen mawaa'idu uqub la dige yi ñoo xam ne ay vraiment ay trompe kese seen lépp ci waraate la nekk muy yéeféer yi laa na fii mu mu'minin illan wala dhimma la suñu borom wax ci suuratu taw mais du ñu bàyyi xel faale wu ñu ci ab jullit benn pacte bu ñu amal moom wala benn accord fekk arrangé wul wu leen fekk mu leen di arrangé mën nañ ci nekk noonu nga foog dañ koy respecté mais bu leen arrangé ñu dagg ko léegi finalement nan lay mujje ña leen doon wax ne lii nii ngeen di def ñii dañ leen di kii rek dañ leen di nax léegi mujj nañu mais c'est trop tard waaw meroog ñoom kii bàyyi ne léegi ñii wóoruñ duñ leen boolee te ci dara dootuñ négocier bu ñuy kii négocier bu ñuy kii ñoom duñ ci bokk américains yi park que dañoo far mais loolu keroog dañ koy door xam lu ñuy door a découvrir la alquran wax ñu yéefér yi ñu mel ak ñun laa yarqubuuna fi mu'minin illa wala dhimma histoire di mais dund yonent bi alayhi salaatu wasallam fees dell ci loolu fatxu Makka bi ñu nekk lan moo ko waral Quraysh dañoo respecte seen parole bu ñu ko respecté woon dix ans de paix lañ waxoon bi loolu lépp jàng wuñ ci dara dara dara ñu teg ko foog ne léegi nañuy topp communauté internationale l'ONU conseil de sécurité lu ma wax way les valeur bu ñuy woote sax naan pour créer un état démocratique libre et trans xawma indépendant kooku yàlla dina leen dimbali jamais toroxtaage gi nekk nag moo tax yahuud yi dinañu yàgg rëq suñu ndigg ndax suñu boroom yonent mi aleyhi salaatu nee na loolu buur yàlla du ko teggi mukk toroxtaange googu ñi gën a doyadi ci kaw suuf ñoo leen di rëq seen digg di leen sonal di leen wëyal fi ngeen bëgg ngeen wëy du ngeen ci man tus buur yàlla nag du dindi lool xatta tarji'u ilaa diinikum fekk delloo ngeen ci suñu seen diine looloo dal woy gëm yàlla yi mina sharqi ilal gharbi wa minal shimaali ilal junub fépp ci monde bi looloo ñu dal waaw yaakaar ne ñun suñu félicité suñu texe suñu fawzu mu ngi nekk ci topp li yéeféer yi di def ak di leen copier waaw dañ ku ñu gis nga nekk di jéem doxal sunna sax vraiment dañ lay xeet vraiment yéeféer bi sax moo ñuy gënal kooku walla iyaadu billaah walla iyaadu billaah loolu nag la yeneen time lay saab saab ma ay na goog nag mu doon tere mooy façon bi mooy lii mooy li nga xam ne dafa xaram ndax riba bi nekk ci biir nga xam ne à vrai dire waa ji li mu def dafa joxe bu suñu exemple buñ ko téye ba léegi ma ak Serigne seex <laughs> mooy lan dama ko jox vingt cinq mille ngir mu delloo ma trente mille waaye rajo bi ma fi teg loolu day camoufler rek li nga xam ne moom laa bëgg def incha allah kon xam naa ñu yem ni ci jotaay bii di ñëw nag ñu daldi àggale yeneen yi incha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala